yeneen time saab saab nee na kooku du dugg xetu aljana du xeeñ waajooju allahu akbar bu dee yéeféer yi lay wax lool mais ki rey jullit moom moom luy mbiram pour wan la gravité wu rey jullit waxoon nañ la seydna abdallah ibn amr ibn al-aas toj kaaba ji moo gën a woyof fa yàlla ñu tuur dereetu benn jullit allahu akbar xool leen la xew ah ñaata la ñuy rente mais Syrie dafa sori xoolal suñu réew ñun ni ñuy xonjomantee am na ñoo xam ne pare nañ ngir xonjom nit mu dee seen bokk jullit boo xam dañuy en général sax ki ñu koy def ku baax lay doon parce que nitu yàlla la mais waa ji da parce que da leen ne loolu kese la képp kuy wax xam-xam bu leer. ngay doxal sunna dangay gêner les temps ak les faux sëriñ ak seeni taalibe ak daar yooyu yëpp danga leen di gêner tilim tilim yooyu takk takk ay takk takk lañ ay saleté lañu toutes ces salte dañ leen di gêner te comme que dañoo saleté ni ñu saleté mooy le eh, sëñ ba wax ci masaalik gaa yi am na ñoo xam dangay gis waaye moom adnasu min kulli danas moo gën a tilim lépp lu tilim waaw moo gën a salte mooy biiram ne biiram a salte ci jikko yu ñaaw mu am yéenewul nit ñi jàmm waaw yéenewul nit ñi xam yéenewul nit ñi am ba pare bëgg lu gën moo fi am moo koy am te amee bu kenn am soxori nit ñi yor jikko yu ñaaw ba pare ñaaw la amee kooku kenn ginu koo salte waaw kenn ginu koo salte mooy salteem boobu nag mu doon moo tax pare na il est prêt à éliminer wallahi pare na ngir moom bu ko manul day ut koo xam ne moo moom moo koy defal yooyu ci àll bi walla biir Dakar waaw képp kum jàpp ne yaa ngi koy gêner rek mu ne ko bindal ma turam ca foofa nga xam ne koo fa bind bu woowee rek mooy faatu na ah waaye waaja ko daañ doon nettali naan da koo defoon benn sëriñ boo nitu yàlla Sénégal dañoo mujj ñu bind ñu bind tur ba mais bañ ñëwee bañ ñëwee di vérifier affaire yi moom turu turu waaja ko doon sàkkulu lañ fa fekk mu dee ca saasi <laughs> waaw moo tax di dinañ réussir yenn yi mais dinañ daye yoo am ne ne buur yàlla daa namoon lool rek wa ma tashaa'una illa yasha Allah rabbul alamin dañuy maaman lu manuñ dara waaye gis nga at yi ne buur yàlla ne diñ ko dund wallahi jaam manu koo xasaf kenn manu la fexe ba at yooyu doo ko dund buur yàlla mooy dogal lu ko neex man dogal diw sama jaam la ku baax la waaye ci noonu lay génne àddina waaw diw sama jaam la baax na mais lu ko gaa yi man di def du ko laal loolu buur yàllaa koy def waaw mooy bind mooy dogal lu ko neex mooy gars yi mooy éliminé woon te boobu xoolal woolu rek réew moo xam ne daanaka ku ñu xonjomul ku ne Sénégal moom lii la c'est ça la de yow gis nga bu sa bopp bi xaw ma foo ne Sénégal moom lenn la lii mooy réalité bi képp kenn laa wax xërëm nañ mooy yow liggéey nañu la mas nañu laa liggéey minimum benn yoon yow nag am na benn affaire man nga toog naan non ça dangay wax lu neex quoi man ndax liggéey man na ne liggéey du daal si ni waa ji mën a tiire di rëbbkat bi di jam baay ab gibier bëyu àll bi mu tiire mu moy noonu lañ ne yow dañ laa dóor mu moy am na ñoo xam ne ñu leen dóor mu mooy am ñoo xam ne mbir mi dal na leen mais xamuñ ne moom loolu la xamuñ ne liggéey bee leen tardeel ci yu bari waaw am na problème yu bari yuñ nekk xamuñu nan lañuy ñuy expliquer affaire ñu foog ne ñoom ci ñoom la ndekete yoo dañ leen liggéey moo tax am yenn tëju yu nekk ci ñoom ndekete gaay dañ leen tëj dañ leen liggéey bu yàgg def ko ci ngoom bu sànni ko ci ci ci géej gi looloo ko jàpp waaye ji nag xamul lan la moom pour moom waaye iléey na di kii di jaay cartésien yor journal am di xëy di dem di ñëw mais daanaka du avancer jamais ndekete yoo gaayee ko laal am na yoo xam ne moom dañ lay dóor feebar bu metti dal la waaw benn bul la ñuy dóor sa put gi waaw wala sa óom yi nga xam ne ci suufi lay nekk wala sa tànk yi nga dem ci médecin bu la neex ñu xool duñu gis dara mu leer na ne gaaya la am ñi ci gine yées ñoo ñépp yées ñi yées ñoom ñooy ñi gën a sori nga xam ne ñoom dañuy dem pare na ngir éliminer nit ki waaw façon yooyu yépp gaa ngi koy def wala am na ñoo xam ne dañ lay liggéey ngir ni gën leen a bëgg te même xamul ne koo gi def loolu yàqal na la lu bari parce que liggéey moom boo xasee dal rek am na lu mu la tardeel dalay tardeel am na ñoo xam ne seen ndey yi ñoo leen liggéey ngir ñu ngir ñu dëddale leen nag ñoo xam ne nañ bëgguñu ñu ñu kii leen waaw bëgguñu eh, am sama doom bëgguma muy muy muy muy muy muy muy jege géer waaw léegi daal man sëriñ damaa bëgg daal boo ko mënee dëddaleeg diw parce que nii ma gisee ay waay waay waay waay loolu loolu dina ñaaw de ay seen diggante bu amee fan laa koy waxe waaw nga dem nangoo liggéey sa doom parce ah ndaw si ma gis muy bëgganteel de ñeeño la de te ñun géer lañu wala tëgg la de te ñun géer lañu géwél la de te ñun géer la wala géwél bi ne ah sama doom ji ki ma gis mu koy jéem a bëgg wala ndaw walla waa ji koy bëgg moom géer la te nag sama doom ñaanuma yàlla waay waaye xas woowu nan laa koy laabee nga dem liggéey lu sa doom ngir dë dëddale kook loolu kook am ñoo xam dañ lay liggéey ngir nga leen di gën a jox waaw yow yaa ngi leen di dimbali di dimbali ñeneen ñu ñëw di leen liggéey pour yow li ngay joxe na yem ci ñoom kese waaw laqad dayyaqta wasi'a laqad hajjarta wasi'a waa jooju dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne moo xatal yërmande yàlla ju yaatu ji waajee ko xatal waa ji moo xatal yërmande yàlla ak ni mu yaatoo hein mu daal di koy xatal moo tax façon yii yépp am nañ ah réew ma nag lii fa xam moo tax nag bu kenn yaakaar ci bërëb bu mel noonu benn développement ay nit ñu xaqaara kese fay ne mooy ñiy def ñooñu ñépp ñu sew lañ te tuuti te ku nar a jëm ci kanam sax ñu daal di damm say tànk waaw waaw waaw bureau yeeg yooyu yépp fi xew boo ñëwee sérieux ci sa liggéey yow yaa ngi gêné ñu ci des parce que chaque sérieux ci liggéey bi ñoom dañ koy jàppe ne dañ leen a bëgg a wan ne nii lañ war a liggéey parce que nit ñi def dañ lay xonjom dañ lay xonjom waaw mooy réew mu mel noonu nga xam ne seen preuve ngir réflexe mooy liggéey nit ñi daal di lay faj loolu du dem kanam ba faw jamais waaw moo tax li ñuy def ci ci ci ci maamat yi li ñuy liggéey bés bu ko yàlla feeñaloon nii nit ñi di ko gis mais danga naan mais ñii ñii man attends devenir un poisson dund ci biir géej gi sax ko tane même bu dee ne risqué maa ngi risqué requin yi di ma wan sax en tant que poisson beneen mais moo tane le monde des poissons de l'océan mais foofu sax ëpp jàmm ñun suñu ndekki suñu réew mi Sénégal ñuy dundee lii nag moo fa am ay frère ki sœur ay sœur ki yuy xooj domante seen biir ah li gharadin min ad-dunya qalil waaw yusbihu al-mar'u nit ki mooy lii la nit ki day xëy nekkub yéefir parce que def na loo xam ne weddiloo na ko yeneen ci ma saa saa man ataa arrafan ku ëddëkkal ak waa joo xam ne day jiima xam-xam lu liy xew ëllëg buxaabakat yeeg saltige yi nga am ñoo dàq kàcc ñépp ak ñoom ñu gaayu mel noonu hein képp ku leen dikkal yeneen ci ma saa saa nee na képp ku leen dikkal ah ñu lay seetal gëmoo li wax 40 jours boo ko jaamoo yàlla du la nangul dara waaw su julli yi moom. boo fi demee ah, kii julli ca Kaaba ga fu la neex buur yàlla nanguwu ci tous 40 jours mu ne nag bés bu dëggalee lim ko wax ah, gis naa musiba buy ñëw nga génn li nga gëm ko ba def ko kooku noonu mu ne ko faqat kafara bima nuzila ala muhammadin sallallahu alayhi nga xam ne moom lañ wàcc ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa akbar te ñun ci lii lañ dëkk bala may deeñu naan ci alxuraan lañ koy def waaw waaw moom alxuraan rek ci lay kii bi ñu foog ni ngi ci dara wa yaxsabuuna annahum ala shay alaa innahum humul kaafiruun ñii humul faasiquun humul zaalimuun gaa yi ñu foog nañu ngi ci dara te ñooy yéeféer yu mag yi ñooy weddikatu yàlla yu mag yi moo tax saxaara yi <laughs> saxaara yi ñooñu ñu jara exécuté moom ci réewum jullit non saxaara yi saxaara yi moo tax ñoom loolu mooy seen pena les ma mooy mooy gaay bu xaabakat yi gaay façon yooyu charlatan yi magicien yi gaayooyu mais loolu bu doon réew julli la ñoom ñoom seen peine mooy dañ leen di exécuter ah. te am na ci boroom xam-xam yu naan kooku même bu tuubee kenn du ko baal même bu tuubee dinañ ko dóor peine bi kenn manu ci dara dañ ko dóor peine bi walla iyaazu billaah walla iyaazu billaah kon ñun noonu lañu fi newee di ah kon ahlul zimma gaa yi xam ne citoyen lañ nekk ci biir réew mi wala nekk ci tutelu réewum jullit mi ñooñu nit ki mooy façon yéefe liñ doon wax ku mel noonu kenn jullit bi ñeme ko laal bu dee ne kooku lañ ne ku ko yàlla yonent sallallahu alayhi wasallam ne ku ko faat ku ko faat yow xetu aljana du la xeeñ loolu benn la deuxième deuxième muy yéeféer bi nga xam ne moom dëkkul ci surtout nekkul citoyen ci réewum jullit mi mooy dëkkul Arabie saoudite par exemple dañ joxe exemple boobu mooy boo xam ne charia lañ fay doxal Sénégal réewum jullit la mais mooy dëkk réew mu ñuy doxee charia lay lañuy wax ni ñun réewum jullit la mais réewum jullit ak doxal charia deux choses yu bokkul la ñun réewum jullit bu ma déggal gaa yi nga xam ne dañuy jéem a naan réew mu dul doxal charia du réewum jullit kooku xamul li muy wax réewum jullit la deuxième bi mooy koo xam ne kenn ci citoyen dëkk bi. moo nekk tuteuram moo lan moo ne moom moo ko yiir kii walla moom moo ko euh, waaye visa bi mu am moom moo kii mooy parrain wam moo tax mu mën a ñëw ci dëkk bi yéeféer la waaye jullit bi moo cré moo fexe ba utal koy papier ngir mu ñëw fi pour x pour x raison yu valable kooku fekk mu ngi ci réewum jullit mi kooku kenn ñemewu koo laal kenn ñemewu koo laal te loolu lan mooy tegtalam xadiis sayyidatu ummu hani radiyallahu anha keroog fatxu Makka comme niñ ko gisewoon mu ñëw ne yonent bi alei saatu salaam ah, sama frère ali de ibn abi taalib radiyallahu anhu nee na day faat diw diw tamaa leen yéer fekk yonent bi alei saatu di sangu sayyidatu fatima bint rasulillah alayhim asalaatu wasalaam doon ko protéger mu ne ko qad ajarna man ajarti ya umma haani yiir nañu képp koo yiir ya umma haani kon ali du ko def dara voilà te ay yéefar la ñoom ah bokk na ci kan Abu Jahl al Harith ibn ak Hubayra voilà defuñ leen dara ndax loolu qad ajarna yéer nañu man ajarti mooy te ko mooy moom citoyen la jullit la moom Ummu Hani radiyallahu anha mu yiir ñoo xam ne du jullit yonent ma saa saa ne yiir nañu ki nga yiir al muslimuna dimaa'uhum wa ya'sa bi zimmatihim adnaahum hadith sayna Ali radiyallahu anhu jullit ñi seen deret yi ñoo yem devant la loi ñoo yem sharif ak da'if ñoo ci yem waaw high class bi nga bokk bas classe bi la kee bokk yéen yépp a yem devant la loi vous êtes yem aucun favoritisme du fi am benn kenn du la del du defal benn faveur di la di la di la di la avantage parce que yow euh, yaay ministre wala doomu ministre nga wala loolu du ci am loolu du ci am deuxième affaire kooku mooy kon citoyen la moom mu yirkale mooy ku fi ñëwoon fexe waaye déposer koo xam ne sa mbokk la du jullit wala lool nga indi ko ci réewum jullit mu ñëw fi fekk mu ngi fii le fait ñu jox ko visa nag d'accordal ko mu ñëw loolu mooy xat ajar naa man ajar ta yow waaw mooy équivalent wu lool mu ngi mel ni nguur gi ba mu ko joxee visa bi la ne ko li visa bi tekki mooy la yonent mi aleyhi salaatu salaam waxoon yaay sayyidatu ummu haani qad ajarna radiyallahu anha qad ajarna man ajarti ya umma haani ñun jox nañu yiir nañu protéger nañ képp koo xam ne yaa ko yiir yaa ko protéger yow sayyidatu ummu haani radiyallahu anha loolu visa mooy taxaw place na waaw léegi mu zimmi bi mooy zimmi mooy dëkk ci réew mi ah muahad nag citoyen bi waaw ahlu zimma léeg-léeg tamit ñu wow leen ahlul ahd wa zimma mais euh, ahlu zimmi bi mooy citoyen bi ahd nag mooy ki nga xam ne moom dañoo am ay accord ak moom comme waa Quraysh ak yonent ma lay saaf comme ñu ne Arabie saoudite amoon ay accord ak ñan américains yi wala pays boo xam ne du pays jullit indo yi waaw ñoom ak ñoom ay accord de paix comme lu yonent ma saab-saab amoon ak Quraysh ne dix ans de paix comme yu mel noonu am ay relation diplomatique yu baax ak ñoom ñu nekk ci jàmm mooy yéefeer bu mel noonu nga xam dañu am ak ñoom pacte réew moomu amoo droit yow it faat fa kenn wala di faat kenn koo xam ne ci ñoom la bokk ñetteel baa ci mujj mooy lan mooy almuhaarib kii rek nga am droit rey xeex moom mooy ki nga xam ne lay xeex ak yéen waaw mais bu ñu xeexee yéen xeex leen ak ñoom ndax yéen da ngeen di yaakaar ci buur yàlla maa laa yarjaw loo xam ne wa tarjuuna min allahi maa laa yarjaw mooy yéen da di yaakaar ci yàlla loo xam ne ñoom yaakaar nañ ko mukk waaw in kuntum ta'lamun fa innahum ya'lam fa innakum in kuntum ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama wa tarjuna min allahi ma la yarja'u waaw li alquran wax yéen bu dee bu boobaa bu fi nekk gaay di leen dóor di xeex ak ngeen di leen bombarder saa su ne di leen duma ngeen toog naan sabran déedéet bu dee am ngeen possibilité riposte bien sûr te loolu ay affaire bii la mooy dafa laaj xikma yow bu dee ne boo riposté liñ sa riposte du dem fen après gars yi daal di dessiner ci presque ñépp bu boobaa doo def loolu doo def loolu loolu yonent ma ne sasam ba mu nekkee màkk ñu leen di dóor di faat ñii riposté wuñ parce que xam na ne fii bu ñu riposté moo tax buur yàlla da leen cee joxul sax ndigal ndax xam na ne fii bu ma leen ci joxee ndigal lii lay demee mooy gaa yi dañ leen di faagaagal une fois pour toutes est-ce que yow li bi liñ ci ñàkk jar na ko jaru ko moo tax nekk fee di sànni roquette biir Israël loolu it dafa jara seetaat yow loo xam ne boo sànnee daanaka ci désert bi lay dal bu àggee ba àgg fi muy dal ci ëtt cour bi lay dal balaa agsi si ren yi kii gaay kii presque yow doo gaañ kenn après noon bi daal li ci ute prétexte ngir dessiner ñoo xam ne ay vie humaine yoo xam ne ay innocente mais yow yaa war a toog xalaat ne mbir mi kon nañ arrêté suñu lii parce que lii nii du nii la war a demee waaw situation Makka nga nekk yonent la am dañ na lu gën a metti loolu te dara ñu defuñ dara parce que boo fayoo gaa yi fii ñoo leen ëpp fuuf te tamit mën nañu décimer ñépp mettitaayu ñenn ñi mettital nag ñu ngaar daajoo loolu supporter loolu moo gën a ñu ñëw naan dañuy fayu far ñu rey ñépp loolu amul sens bi wala ñu rey ñu ëpp ci ñun loolu kese la mooy riposte bi tamit il faut nga am possibilité loo xam ne day mais il faut pas di riposter ngir riposter si amul njariñ loo xam ne yow am na ci yaakaar que ne lii nii dina dina dina tax gaa yi arrêté wala boog dina dina am lu def ci ñoom boo ñëwee nag ba man loolu nag mu ne bu boobaa nag na nga xam ne dina metti li muy méttee ci lay méttee ci ñoom ah. début bi dañ leen di wan ne doo mettiwul ñun moom on est résistant ñun ñooy arme bi nga xam ne kenn duñu gañe te waxuñ dëgg gis nga Israël ak Hezbollah 2005 nan la mujje juif yi arrêté bi te ñoo ne woon du ñu arrêté lu dul benn roquette dootu fa jógee jour bi ñu arrêté des centaines de roquettes lañ tëmbeel biir Israël in kuntum ta la ta'lamuna bu dee yéen metti na ci yéen liñ leen di bombarder ngeen di faatu metti na fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun ñoom it dañuy metti ci ñoom comme te yéen am ngeen plus lu ñoom amul mooy yaakaar ngeen ci yàlla loo xam ne ñoom amul yaakaar ci yàlla ñoom ñu ngi nii jàpp nañu seen dund gi yëpp fii la yem terre promise bii la yem bu ñu faatoo jeex na gëmatuñ ay yowmal xiyaam yooyu ah yahuud yi gëmatuñ loolu ñi ko ci gëm c'est rare yéen ngeen am yaakaar am yaqiin ci buur yàlla am yaakaar ne da ngeen dajeeg seen borom wa man kaana yarju liqaa'a bi falyamal amalan saalihan wala yushrik bi ibadati rabbi ahada yow nga am loolu moom yaakaarul dara lu dundam gi kon nag yéen ngeen am yaakaar ci yàlla ngeen di yaakaar ci yàlla loo xam ne yaakaarul kon kay ko yemu ngeen yaa ko war a gën a benn boobu rek la jullit am droit xeexal ki nga xam ne dalay xeex waaw waaw laa yanhaakumullahu anil ladina lam yuqaatilukum fid diin buur yàlla terewu ngeen def njekk ci ñi nga xam ne xarewuñu yéen ndax da ngeen a nekk musulman da ngeen a nekk jullit xeexuñ leen seen diine walam yuxrijukum te génnewuñ leen min diyaarikum ci seen kër yi an tabarruhum ngeen di jëf lu baax ci ñoom wa tuqsitu ilayhim bu ngeen leen mënee dimbali sax ci wàllu alal ngeen dagg ci seen alal yi di leen jox leen dimbali ndax inna allah ndax buur yàlla yuhibbu dafa soppal muqsitiina ñuy def loolu ñi dagg seen alal yi di dimbali way way soxla yi même bu dul ñuy jullit buur yàlla dafa sopp loolu mais ci loo xam ne da di jariñ mu bañ a nekk loo xam ne danga leen koy jox ñu ñu koy naane sàngara loolu jullit bi sax boo xam ne loolu lay def doo ko jox waaye manoo toog naan bon j'espère kii damay ragal boo ko joxee déedéet damay ragal te warula tax nga bañ a nga a def lu baax déedéet di bon kii damay ragal bu boo ko joxee mu ciy naane sàngara déedéet ndax bu ñépp defoon loolu moom fan lay lekke bu ñépp ne woon damay ragal mu ji <laughs> mooy soit nga jëndal ko kon lu lekk wala nga jox ko voilà ndax inna allaha yuhibbul muqsitin dafa bëgg lool waaw innama yanhaakumullah yàlla tere ngeen di am ak ñoom relation yu mel nii bal ñoom xeex ak ñoom la wax bu ngeen bu dee jàppane na mooy ñi nga xam ne ñoom axrajukum ñoom ñoo uh, innama yanhaakumullah anil ladina qaatalukum fid din ñoo xeex ak yéen ndax ay jullit ngeen ba pare génne leen ci seen kër yi wa zaharu ala ixraajikum ba pare ñuy jàppale te feeñal amul dara ñu ñuy nëbb ci génne gi ñu leen génne ñu kontaan ci exilé leen waaw di leen bundu xataal seen dëkk yi ñoom loolu la ñuy def te loolu la ñuy taxaw moom la ñuy wax bi ci jëf tout le temps armement ou politiquement économiquement lépp ñooñu nag la buur yàlla ne bu leen fi nekk di nooy li bët seen kanam ah. mel ni xarum yar seen kanam déedéet mel ni mbote noonu cëppi cëppil ci kanamam ni gaynde sibi voilà ba mu xam ne xaaral parce que gars yi ne que la force de du ne noonu kon mooy gis nga affaire yaa ngo <laughs> muahad zimmi mustaman ak ki nga xam ne xarab yi ñett ñu njëkk ñépp amoo droit cof seen karaw kenn rek nga mën a xareel fen jàppandi na mooy ki nga xam ne day xeex ak yéen kon loolu am solo la waaw moo tax mu ne nag waaye ñi nga xam ne nag dañoo am ak ñoom accord ñu nekk sous tutelle réewum jullit ñi seen réew la mais jullit ñi ñoo leen tutelle comme waa Aylak ñoom waa Azraq ak ñooñu wat diman ñi nga xam ne ay citoyen la nekk ci réewum jullit ñi mais ay yéefér lañ ida ida ahdatha kooku kenn ci ñoom bu dee dafa sos def fi loo xam ne kenn minhum ci ñoom hadathan fii dararun ala al islaami nekk loo xam ne lor la ci jullit ci l'islam intaqada ahduhu fi mali wa nafsi kooku moom bam mu ko defee la xotti mu ngi mel ni ak defa mooy xotti na ko am comme na waa Quraysh defee bañ jàppalee waa Banu Bakr ci kaw Xuzaa waa Banu Bakr ñii seen yi ci kaw Xuzaa ñi ne woon alliés Yonent bi nañ alayhi wasallam te loolu accords yi dane woon ku nekk na ànd ku ko neex bu boobaa kooku it ñenu kenn benn côté bi du ko def dara ñoom ñu jàppale ñële seen allié ci kaw allié yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa lañ xottee accordu sulhul moo tax yonent bi sallallahu bett leen ci sulh ci Fath Makka kon waa ji ku def tamit respecté mbir yi nekk espion ngir noon yi ñu découvrir la ci lu leer waxuma rumeur kese kooku bu dee leer na bam ba mu leeree intaqada ahduhu fi mali wa nafsi kooku protection ba nga xam ne moom la accord yi waxoon ci ñu protéger ko moom alalam ak boppam moom jeex na waaw te bu dee état bi amul mainmise manu koo jàpp téye ko teg ci moom pen yi war mooy penu ku xotti accord jullit ñi kooku fa damu huo dareetam wamaalu ak alalam hadar mooy neenal nañu ku ko ku jël alalam dara kooku moom garaawul parce alalam gi nekkatul mahrum nekkatul alal bi ñu ñoŋal waaw dul alal ju ñu ñoŋal ndax alal ji léegi mu ngi mel ni moomatu ko waaw ba mu xottee lool mu ne comme ni nga xam ne moo amoon fii sulh Ayla waaw comme li yonent mi alayhi salaatu salaam wax foofu waaw ne leen képp koo xam ne fa man ahdatha minhu hadathan fa innahu la yahulu maaluhu dunahu nafsuhu képp koo xamante ni danga fee sos def fi lu wuteeg accord yi ñu wax hein alal ju nga am du la protéger ci sa boppam te bu dee état jullit bi def nañ la tout mënuñ la jàpp mooy képp ku la jàpp baax na ci jullit ñi wa huwa liman axadahu min an ku ko jël ci nit ñi baax na waaw wa mu ne lii li annahu ndax moom bil ahdaasi ci sosam yooyu mu sos contre jullit ñi def lu luy dem à l'encontre intérêt jullit ñi saara day mujjee mu ba nekk koo xam ne moom day dugg ci ñi nga xam ne ñooñ rekk am droit xeex ak ñoom mu xaarib ki ñu mujjee wax te mooy nga xam ne moom day xeex yàlla day xeex ak yonent mi alayhi salaam te xeex ak jullit ñi mu ne kon hukmuhu àtteen bay mujj moom jóge ci ahlu zimma ahlul ahdi ak yooyu yépp fa nekk lan fa hukmuhu hukmu ahlul mujj mujj nekk àttey waa ahlul harbi ñi nga xam ne ñooy waa ahlul harbi mu ne moom imaam Ibnul Qayyim wa minha bokk na ci jawaazu dafni bil layl bokk na liñ ciy jàng possibilité suul nit ci guddi kamaa kenn ni nga xam ne dafa na la suule rasuulullahi ndawul yàlla li sallallahu alayhi wasallam zal bijaay am na lu ñu waxoon ne dinañ ci ñëw de Euh, am na lu ñu waxoon ne dinañ ci ñëw mais fàtte naa koy saabi waxoon nañ nañ wax li mu wax ci côté ahlul ahd ak yooyu dinañ ci ñëw peut-être mooy li ñu wax léegi mais jàppatuma exactement lu taxoon ma wax loolu lu taxoon ma ne woon dinañ ci ñëwaat loolu jàppatuma ko léegi kon bi ci jagu daal mooy wa minha bokk na ci jawaazu possibilité daf nu suul bi lay li ci guddi kamaa kem ni nga xam ne dafana la suule rasulullahi ndaw yàlla li zal bijaadayni laylan comme ni mu suule zal bijaadayni laylan abdallah zal bijaadayni gisoon nañ tarjamaam walillahi alhamdu mi minna suul ko guddi waaw mooy hadis sayna abdallah ibn mas'ud mu ne damaa jekk gis luy leer ci lëndëm gi biñ nee tabu mu ñëw ba jege ndeke yonent mi sallallahu alayhi sayna abu bakar sayna omar mu dugg ci biir kàmb gi fekk gasal nañ ko mu naan leen jot jottali leen ma seen mbokk ñu jottali ko moom mu daal di koy suul ñaan ñaan yam naan hëy way aka neexoon ma nekkoon néew bi moom ibn Abbas ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu kooku mooy Zul Bijadayni guddi la koy nent ma lay saar-saam suul Seydina Zul Bijadayni heure boobu lañ ko guddi lañ ko suul mu ne waqat su'ila Ahmadu anhu mu ne al imaamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi yi dañ koo laaj ci affaire bi mooy masalaam parce que li bëgg a traiter fii mooy masalaam jullee suul nit guddi waaw est-ce que loolu lu jaadu la nee laaj nañ ko sayyidina al imaam ahmad suñu sëriñ ñoom xanbali yi rahmatullah alayhi fa qaala wa ma ba'sun bi daalik waaw mu ne gisuma ci problème waaw ah. mu ne waqaala mu ne mooy léegi bi mu ne gisuma ci problème mooy <laughs> léegi muy ut mu mu mu mu wax lim ne gisuma ci problème fan la ko teg mu ne waqaala Abu Bakrin du mu ne waqaala imaam Ahmad tekki ne Abu Bakr mooy Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu du fi na la li tax ma ne gisuma ci problème mooy parce que Seydina Siddiq radiyallahu anhu moom guddi lañ ko suul wa aliyun radiyallahu anhu du fi na Faatimata laylan ndax te ta bokk na li gën a tax ma ne imaam Ahmad gisuma ci problème suul nit guddi mooy Seydina Ali ibn Abi Taalib mu ngi moom moo denc soxnaam bi Sayyidatu Faatima az-Zahra alayhi ma ridwaanullah mais moom moo ko denc laylan guddi guddi la ko denc waaw te loolu mu ngi xadiis sayyidatu Aïsha bi radiyallahu anha ne ci saxiix yi ah, wa qaalat Aïshatu mu ne te sayyidatu Aïsha ba léegi lii tax ma ne gisuma ci problème man al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha nee na sami'na sawta almasaaxi min aaxiri leyli min dafni nabi sallallahu alayhi wa sallam waaw mu ne ta sayyidatu Aïsha radiyallahu anha nee na dégg nañu euh, mooy voix wu son wu son peel yi masaax mooy mooy comme la ki ya yoroon pikk yéeg yi ñuy gase keroog Xaybar gisoon nañ gaa dañoo génn ak seen masaax yéeg makaatil yeeg génn yooyu ñuy demee ci tool yi di jéqi suuf seeg yooyu hein ñu gis yeneen time alay saab saab ñu ne mo juif ya muhammadun wallah muhammadun wal xamiis ne hée kee di seydinaa muhammad la wat nañ ko ci yàlla hée seydinaa muhammad la wal xamiis ak armée bi ñu daal di daw tasaaroo nee na ñun ñu dégg nañu pikk yi min aaxiril layli ci ci ci ci ca Euh, euh, euh, jeexitalu guddi gi fii dafni nabi ca suul gañ doon suul ba ñuy denc yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne intaha jeex na loolu la imaam ahmad foofu la tegtaloo imaam ibn al-qayyim mu ne wa dufina usmaanu naa ci teg leneen seydina usmaan ibn affan comme niñ ko gise woon ba ñuy gis tarjamaam wa aishatu sayyidatu aisha it wa ibn mas'ud ak imaam ibn mas'ud laylan ñoom ñii ñépp tamit guddi lañ leen suul kon nag lée kon lii lépp day jàppale li imaam Ahmad ne amul problème suul nit guddi même bu dee ne jëlee nañ ci moom imaam Ahmad hein hein mu ne mooy beneen am na ñeneen ñaari wax yuñ jële ci moom boo xam ne dane nit ki du ko def illaa li darura lu dul mooy lu mën ñàkk mooy bu mu ko def yoonu tool nag waaw bu mu ko def yoonu tool bu dee daal moo nécessité tax ak ngir xool maslaxa yi li nga xam ne moo gën mooy suul ko guddi ñu def ko guddi waaw am na ci beneen riwaaye bu ñu jële ci moom boo xam ne mooy ñetteel bi moom ñu jële ko ci imaam ahmad mu ne yakrahu da koo sib kon loolu da gis ne ci ay jamono la rek waaw waaw mooy moom léeg-léeg ñu laaj ko mu ne dara newu ci laaj lañ ko mu ne loolu gisuma ci problème parce que ah Seydina Siddiq guddi lañ ko faat lañ ko lañu ko <laughs> lañu ko suul ndax Seydina Siddiq kenn faatu ko waaw moom mooy kenn ci xulafaa ur-rashidun yi nga xam ne kenn faatu ko lalam li génne àddina waaw ñi ci des ñépp dañ neena faat Seydina Omar dañ koo faat même bu dee nee nga waaw après mais dañ koo faat ci faat bañ ko jamee ci la faatu après quelque kii après Seydina Ousmane gis ne niñ ko faat Seydina Ali moom it gis ne niñ ko faate fële ca Kuufa waaw ah radiyallahu anil jami' ne kon laaj na mu ne ñii nii ñëpp sayyidatu ali sayyidina ali moo denc sayyidatu fatima radiyallahu anhuma te ñoom moom ko denc guddi sayyidina Usmaan kon sayyidina Usmaan nañ gisoon dañ ko denc nëbbu fañ ko denc ndax comme ko kàccoor yee ngi woon ci réew mi wóorul ñi ko faat bari fi jóge Égypte ki Irak yi waaw ñu nëbbu bàmmeelam fan lañ ko suul ci guddi gi foofu la ca Baqiya sayyidatu Aysa guddi lañ ko suul sayyidina Abdullah ibn Mas'ud mu ne wa mu ne wa fi tirmidi an ibn abbas bu ne fi tirmidi yi nag du ne en boo demee ci biir tirmidi non mooy imaam ak tirmidi boo demee ci jaami am bi ci téeréem bi yi ah loolu mooy dañ la ko fii saxiix imaamul buxaari wa fii muslim <laughs> waaw mooy inda muslim rek fii saxiixihi wa fi tirmidi mooy fii wa inda tirmidi fii jaamihi wala fii sunanihi an ibni abbas ci xadis boo xam ne mu ngi ko jëlee ci sayyidina wa mawlana ibn abbas radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam daxala qabran laylan fa usrija lahu siraaj fa axadahu min qibali al-qibla wa qaala rahimaka allahu in kunta la awwaahan tallaan lil-qur'aan qaala at-Tirmidhi xadiisun xasan mu ne kon imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi dafa solo jële kon ci mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma moom it dese nañu def tarjamaam inshaa allah gisoon nañ Seydina Anas la léegi nag moo moom mii daanaka ci ñi ñi ñuy romb tout le temps rek moom mii ci la mais dinañ def ni Seydina Anas rek dinañ jekki daal ne ñun daal bii di ñëw daal dañ koy def comme ça mu jeex <laughs> voilà mu ne kon yonent ma lay saat sàmm mu ne daxala xabran lay lan dafa dugg benn xabru benn guddi mooy koo xam ne dañ ko doon denc léegi fa usrija lahu siraaj ñu daal di koy taalal benn làmp waaw siraaj mooy ab làmp <laughs> moo xam ne buñ nee làmp nag mooy loo xam ne lu ñuy lu ñuy lii la man nekk flambeau wala yooyu nga xam ne dañ koy taal mu kii mu ngi man di niitlu fa axadahu min qibalil qibla mu jële néew bi mu ngi ko jële moom dafa dugg ci biir xabru bi ñu koy jox fekk moom fi juble qibla bi wa qaala mu ne raximakallah yonent bi di ko ñaanal bi muy jël néew bi ne raximakallah yal na la borom bi subhaanahu wa taala daal di yërëm yow mii néew bii in kunta dëgg-dëgg nekkoon nga la awwaahan aji delluwaakoon ci yàlla allahu akbar tallaa an lil qur'aan aji jàngaa koonu al qur'aan nga woon allah maa ajmala maa ajmala allah min mashhad lii lu ko gën rafet ci mashhad yonent ma lay saa saam jaam nii dellukat bu mag nga ci yàlla ku doon dellu foo toll ci sa borom jàngkatu al qur'aan allah imaam at na xadiis bi xadiisun xasan lool pour lu mu war a yoon mooy kon suul na guddi dane dafa na daxala xabran laylan dañ koo jox sax làmp ngir mën a gis loolu na ko noonu al imaam ibn maaja al qazwini soloo ko waaw voilà al imaam abu daawud as-sijistaani yow imaam al xaakim taalibeem bi imaam al bayhaqi ñoom ñépp daal dinañ koy soloo waaw voilà kon mu ne wa fil buxaari voilà doon wax <laughs> boo déggee ñu ne wa fil Buxaari yi mooy ci saxiixam mu ne wa fil Buxaari yi imaam Ibn al-Qayyim ba léegi ci Zaadul Ma'aad fii hadi xayril ibaadi ñu ngi ci fi nga xam ne ci lay wane ne suul lan mooy masalaam suul nit guddi mu ne dañuy jàng ci xew-xewu Tabuk bi keroog yonent mi alayhi salaatu salaam Mawlaana Mas'ud nee na gis naa yonent mi alayhi salaatu salaam mais xam nga riwaay boobu dese woon na dëgër ah moo wax boo seetloo imaam Ahmad xam nga man nga ne mais lan moo tax teg taloowul ci nettali bii nii xam nga looloo gënoon a bu ne woon mais yonent ma lay saa saam suul na dul bi jaar day mi keroog guddi <laughs> mais mu naan Seydina Aboubacar suul nañ ko ndax yi dafa leer amul guute Seydina Ali moo suul yooyu yëpp ñun ci yi que ne suul moom guddi lañ leen suul waaw Seydina Ali moo suul Sayyidatu Fatima guddi waaw. hadith imaam at-Tirmidhi bi boobu yonent ma lay ci boppam la Mawlaana Ibn Abbaas wax. waaye it boroom xam-xam bi du tout le temps la dalil yépp wala sax mën nañu teew ci moom mais mu mu wax leneen wax yenn ci dalil yi waaw il n'est pas obligé tout le temps muy indi dalil yépp waaw mu ne kon wa fil Buxaari ci al imaam al Buxaari saxiixam bi radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam sa'ala an rajulin fa qaala man hada nee na yonent bi saa saam dafa laaj ci à du mbiru benn waay mu ne mais kii kan la xaalu ñu ne ko fulaanun dufinal baariha fa salla alayhi mooy dafa romb da doon dox rom gis lii xabru bu bees la mu leer ko ne lii xabru bu bees la mu ne lii lan la kii kan la kan lañ denc fii ñu ne ko diw la de biig lañ ko siwul biig fa salla mu daal di koy jullee ah waaw mooy foofu dane parce que imaam euh, al-Bukhari xadiis mawlana ibn Abbaas dane salla an-nabiyyu sallallahu alayhi rajulin ba'dama dufina bi laylatin qaama huwa wa asxaabu wa kaana sa'ala anhu fa qaala man hada fa qaalu fulaan dufina al-baariha fa sallu alayhi waaw mu ne moom mawlana ibn abbas yonent bi alayhi salaatu salaam dafa robb waaw dafa julli benn nit dafa jullee benn nit guddi laata après bi ñu ko jullee ba pare waaw mu taxaw moom ak saxaabaa mi ñu daal di koy jullee te fekk na laata mu koy jullee dafa laajoon ne kii kan la ñu ne ko diw la de biig lañ ko suul ñoom ñëpp julli waat ko ci lañ la doon ci laa doon waxe masalan ku faatoo France est-ce que waa France mën nañ koo julli ñu yóbbu ko senegal jullee ko ñu ne waaw parce que yonent ma saa saa jullee na jullee waat waxoon naa la nag ngir mais loolu insha allah mooy li gën a dëgër waaw parce que ñi jot gaa ñi mu àndaloon te waxoon nañ la xadis bii nii ne la Mawlaana Ibn Abbaas li mu wax neewul yonent ma saa saa rek julli nit ñi dañoo taxaw gannaawam jullee ko. julleewaat te ña ko fa jullee xaama huwa wa ashaabuhu am na ñu ko jullee woon ba ñu bokkoon ci mbooloo mi neew leen yéen bu leen ko julleewaat te jullee nañ ko ba suul ko ba pare bu dee ne ki ñu suul ba pare lay julleewaat kooku kay xam nga ne ki ñu suulagul kay kon kay kooku bu surtout ñaan la waaw yiiwu réew mi nekk ñépp yéene ko ñu jullee ko du kenn du leen xañ loolu parce que non dañ leen dañ naan dañ koy jullee yéen bu demee Sénégal ngeen rapatrier ko foofu bu demee ñooñu it mën nañu koo jullee wallahu taala léegi nag imaam ibnu alqayim imaam ibnu alqayim kon mu ne fa in qiila mais léegi nag xam nga fii yim la indi lépp mooy ay wax yoo xam ne ak xadiis yoo xam ne ay aasaar yoo xam ne day wane ne suur guddi am na te loolu sharia xam na ko yonent ma lay saar saam sax ci boppam hein def na ko waaw def na ko mooy nga ne ma ne yonent ma saa saa defu ko fenn parce que yow imaamal Buxaari bu dee moo tax ngay wax dara la ko deful yow tax ngay wax lool waxaatal xadiis bi waxaat ko waxaat ko parce que yow ma ne waa xaar salla nabiyu sallallahu alayhi rajulin ba'dama dufina bi laylatin qaama huwa wa ashaabu wa kaana fa qaala man huwa hada fa qaalu fulaan du fi na al baariha fa sallu alayhi ñu ne mais waaw kay dara la fi julleewul da da déglul ci wolof wax ci wolof aywa ah ma dégg waa baax yow sa directive yi baax na salla nabiyu yonent si mawlana ibn abbas yonent bi aleyhi salaam jullee na ci benn góor bandama du fi nabi layla ginnaaw bi ñu ko suulee guddi qaama huwa wa ashaabu mooy bi mu koy jullee ca su bëgg ba mu ko gisee moom ak saxaabaam yi dañ ci taxaw te wa kaana nekkoon na sa ala anhu laajoon na ay mbiram d'abord fa qaala mu ne woon man hada mais xabru bii ma gis kan la ñu ne ko diw la du final baari xaw biig lañ ko suul ci guddi gi biig waxoon nañ la biig ci guddi kenn du ko wax pléonasme la biig rek doy na waaw fa sallu alayhi ñu jullee ko ma ne waaw kay kon yow sa istidlaal bi des na ma ne d'accord nañ loolu mais yow istidlaal bi am na fi ba léegi mooy yonent ma lay sarsam du dañ ne ko biig la faatu ñu koo xam dañ ko si biig la faatu ñu suul ko ba jullee ko est-ce que nag na leen mais na tax ngeen koy jullee guddi lu tax boobu ngeen koy suul guddi suul guddi baaxul waxu leen kon istidlaal baaxul d'accord nga léegi mooy même bu dee def iqraar la te bokk na ci sunna sunna taqririya loo xam ne yonent ma lay sarsam ndax bu baaxul woon du gis lu baaxul loo xam ne atteb charia d'accord ji mu bàyyi noonu bu bàyyee noonu mooy ne loolu mën naa nekk kon le fait que biñ nee ko kii de biig la faatu ñu denc ko ah mu ne jóg leen ñoom ñu jullee kon nag te fekk jullee woon nañ ko bien sûr kon le fait que waxu leen lu tax ngeen koy jullee ci ngeen koy denc bu day wan ne kon loolu naa nekk kon loolu benn mbirangoo léegi nag moo tax mu fii li ma wax yépp mooy li jëm ci wàllu mooy li jëm ci wàllu luy wane ne suul guddi am na imaam Ibnul Qayyim mu ne waa léegi fa in qiila buñ leen nee fa maa tasna'una bimaa rawaahu muslimun mooy al imaam fii saxiixi raxmatullah alayhi anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam xataba yawman fa dakara rajulan min asxaabihi radiyallahu anhum qubida fa kuffina fi kafanin ghayri taa'il wa qubira laylan fa zajara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an yuqbara ar-rajulu bil-layli xatta yusalla alayhi illa an yuttara insaanun ila dalik waaw mu ne qaala al imaamu ahmad ilayhi adhab <laughs> mu ne waa bu benn nit ne ah yéen malgré seen yii yëpp ngeen fi wax luy wane ne suul guddi mën naa ne mais léegi nan ngeen di def fama tasna'una bima rawahu muslim fi saxiixi mais nan ngeen di def ak li imaam muslim ibnul Hajjaaj rahmatullah alayhi ci saxiixa nga ko lu mu solo mu ne anna nabiyya kene yonent bi alayhi salaatu wassalaam xataba yawman dafa xutba benn bés fa dakara rajulan min ashaabi qubida fa kuffina fi kafanin ghayri taa'il ci biir xutba bi mu tudd benn góor ci saxaabaam yi boo xam ne dafa dafa faatu gaa yi daal di koy utal càngaay ci kafan mooy sànge ko loo xam ne yére yoo liñ ko sànge perkaal bi bu doon tey naan liñ koy sànge yére yi ko sànge ghayru ta'il ghayru ta'il mooy guddul mooy dafa cëkkoon ba pare wa qubira raylan ñu daal di koy suul guddi fa zajara nabiyyu bi muy tudd mbiru kooku kenn dañ koo suul utal ko làmbaay boo xam ne desu la guddul noonu ba pare ñu denc ko guddi fa zajara mu daal di hmm, jàjj ah mooy mu mooy comme man zajarahu mooy man a vraiment bu ko defati waaw mooy lii bu ko defati mooy mu mu wax pour gars yi bañu koo def waaw fa zajara mu soriloo nit ñi ngir kii leen ngir an yuqbara ñu bañati di di di mu wax leen daal yëgal leen ne leen bu leen fi suulati kenn an yuqbara rajulu bu ñuy bu ñu fi suulati nit bil li ci guddi xatta yusalla alayhi ba ni ñuy koy jullee illaa lu dul am yutarra insaanun ila daalika lu dul nit daldi nekk koo xam ne bon mënuñoo téye néew bi quand même ba suba quoi il faut ñu suul ko ñu daal di koy suul waaw bu dul lool daal bu dul ne darura la mooy lu man da ñàkk kii il faut ñu suul ko léegi parce bu buñ ko bàyyee ba suba bon tem corps bi de décomposé wu wala yu mel noonu mu ne lu dul lu mel noonu mu ne qaala al imaamu ahmad suñu imaam al ahmad ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi nee na ilayhi azhab man ci lii laa jëm mooy wax ji ne woon da ko sit loolu lay tekki rek waaw ak wax bi non wax bi ne woon que gisuma nit ki de war a def lool lu dul mu nekk koo xam ne dafa nekk ci darura voilà la yafaluhu illa li darura moom la wax nii looy riwaaye boobu mu ne xiila pour tontu fii pour tontu ndax kon ci biti nii da gis kon yonent male saa saam doon na tere ñu siwul guddi hein jàjj na saxaaba yi ngir ñuy suul guddi nit ñuy suul nit guddi lu dul ñu jullee ko lu dul ne waa ji daa am nécessité moo tax man da ñàkk ñu suul ko guddi ba pare moom gis moom xissa bi nee na bu zir bi jaa day ni dafa siwul guddi te tamit saxaabaan yi nee nañ ko ñun suul nañ diw guddi te waxu leen dara léegi nga ne mais kon ñaari xadiis yi mu fay niroo nii day niroo contradiction ñu ne la contradiction amu la amu ji mu ne xiira kon nan lañ leen di tontoo bu ngeen noonu lu ngeen di wax ak xadiis imaam muslim ñu la wax léegi que ne moom da doon jaj saxaaba yi di leen tere ngir ñuy suul guddi te yéen yi ngeen fi wax nii guddi lañ leen suul ak yi wane ne suul guddi am na mu ne naquulu bil xadiisayni bi hamdillah al imaam ibn al qayyim rahmatullah alayhi ci zaadul ba léegi ñu ngi ci li ñuy jàng ci ghazwatu Tabuuk ci neuvième année bi inshaa allahu taala ci lañ ne nii walillahi alhamdu mu ne naquulu dañu naan bil xadiisayni bi hamdillah ñun moom ñaari xadiis yépp lañuy ñuy doxe te moom lañuy ñuy wax jëluñu benn nootal ko ci beneen ne non suur guddi dafa xaram parce que noonu ñun duñ wax loolu waaye duñ ne noonu ci lu ñu joyal mën naa nekk déedéet ñun dañuy wax ñaari xadiis yépp bi hamdillah waaw loolu nag cant gu ñu buur yàlla defal rekk la ci ngënee la mag cant guñ koy cant lool ci loolu rek la tukkee wala naruddu ahadahuma bil aaxar duñu jël benn xadiis bi puus ko bañ koo jëfe parce que beneen bee tax déedéet kon fa nakrahu dafna bil layli bal nasjuru anhu illa li darura aw maslahatin rajiha ka mayitin maata ma'a al musaafirina bil layli wa yatadarraruna bil iqamati bihi ila an-nahari wa kama idha khifa ala al mayit al infijar wa nahwu dhalika min al asbab al murji al murajjiha lid dafni layla wa billahi at-tawfiq al imaamu ibnul qayyim rahmatullah alayhi kon mu ne du ñu jël xadis bii di ko nootal ci beneen wala di puus beneen xadis bi ci beneen waaye dañuy wax bi hamdillahi di ko jaare ci cantu yàlla ah cant borom bi kene ñun li ñuy def wax kon mooy dañuy sib suul guddi suulub néew guddi dañ koy sib li am ba des nasduru dañuy jajj anhu ci waaw mooy vraiment loo xam ne bon bokkul ak kese zajr mooy loo am vraiment dañ laa dañ laa jajj ngir nga bañ koo def non lii bu ko def waaw dañu naan boo kenn def illaa li darura lu dul nécessité lu man da ñàkk aw wala boog maslaxa raajaxa muy loo xam ne maslaxa la boo xam ne moo ngi noot waaw vraiment pour maslaxaay néew bi ah ñu suul ko léegi nag moo gën parce que mu ne ka mayitin maata ma'al musaafirin bil lay mu ngi mel ni koo xam ne ci tukki la nekk mu faatu ci yoon bi ci guddi gi te gaay il faut ñu dem te yóbbaale néew bi ba ba fajar jot lool day gafe mu ne comme ñu mel noonu ñooñu moom bu boobaa mën nañ ko suul fi ñu nekk ci guddi gi wa yatadarraruna bi al iqama bi ila naar waaw mooy li ñu wax léegi rek nga xam ne pour di dox ak moom ba bëccëg gi loolu moom daanaka lor la leen di indil ak yooyu bu boobaa mën nañ ko denc ko mu ne woo kama ida xiifa alal mayiti lin fi jaar yi nag mook bu ñu ragaloon néew bi daal di décomposé wu benn la mooy exemple yi ñu wax sànk rek wanax wa dalik ak yu mel nii mooy ay ay x kii la yoo mën a am yu tax ñu war a mën a denc néew guddi ah wanax wa dalika min al asbaab al murajjaha yi yi nga xam ne say sabab la yu waral ñoo def loolu tamuy noot li daf ni ngir ñu mën a suul laylan guddi mu ne wa billaahi te ci yàlla képp dong moom kese at tawfiq te ci moom lay jaar ci moom lay jotukee te ci moom lay jaar at tawfiqu dëppale mu ne wa min bokk na ci liñ ciy jànge ba léegi moom al imaam ibn al qayyim mu ne anna al imaama ida baas xoola li ma bëggoon wax sànk ci côté bële waaw maa ngi koy fàttale ko Euh, mooy côté bi muy def ak accord ak waa aylaak waa azruh mooy yéeféer yooyu mooy ñun dañ ciy jàngalan kenn diplomatie jullit ñi hein saa bu ñu réewum jullit ñi saa bu mënee am ay accord ak noon yi mooy na def loolu moo gën waaw l'islam guerre du finalité xare du finalité l'islam xare leen rek la day yóbbu ci ñu taxawal créer condition wu ñu jaamu li ibadatillahi wahdahu la sharika la loolu kese lay jariñ du finalité ah du objectif waaw du objectif xare du objectif mooy lenn rek la pour ñi nga xam ne ngir ñu mën a jaamu yàlla sans benn problème ba moo tax képp koo xam ne daa daanaka taxaw nag ci kanamul islam ne kenn du ko fi doxal loolu suñu borom daganal xare ñu war a dal ci kooku waaw képp koo xam ne day dox duggante jullit ñi doxal li leen seen borom digal ñu dal seen kaw waaw mais fekk ñu ngi respecté ne loolu moom d'accord nañ ci bon te tamit duñ leen yàqal seen alal duñ leen kii loolu moom man nga saa boo banee am ak accord waaw diplomatie loolu la mooy. de gis nañ sànq laa yanhaakumullahu anil ladina yuqatilukum fi din am ak ñoom ay accord diplomatique loolu mën naa ne yonent ma ne saa am na kook yéeféer yi wax ay laaj ñooñu kon saa bu occasion boobu amee ngeen mën a nekk ci jàmm te yonent ma ne saa saa am loolu njëkkoon a bëgg waa Quraysh mais mënu ko woon am ndax waa Quraysh ñoom xeex rek lañ bëggoon moo tax mu ne woon waaye inna Quraysh akalat halqa xar bu ñoom moom xeex moo leen rongé bañ jeex ñoom fu ñu kiiwee rek jàpp ne war a xeex quoi <laughs> waaw waaw pour mooy mooy daf bëggoon biri yi ñi fekk diplomatie de l'état musulman hein lenn la mooy di fexe di am ay accord ak yée yéefér yi waaw loolu fekk mu ngi mën a nekk te tamit du nekk en désaccord ci réewu jullit jamais mu ne kon moom bokk na ci lañ ci jànge in anna al imama ida ba'atha sariya imaam bi bu yónnee benn sariya fa ganimat ganima lii nag mu ngi ñëw ci côté ukaydiru duuma ukaydiru duuma sariyatu seydinaa xaalid ibnul walid moom lay wax nii fa lay jële njàngat yi muy wax ilaa ukaydir ibn abdil malik maliku duumatul jandal ne woon buurub duumatul jandal duumatun muraysi' wal ahzaabu waay waay bu fi nelaw laa tanami kon mu ne bu imaam bi yebalee benn sariya benn qit'atun min al jayshi fa ganimat mu daal di am màng mu màng ganimatan am màng aw asarak asiran wala mu jàpp prisonnier comme ni ñu jàppoon maliku ukoy dir aw fataxat xisnan wala mu ubbi ab ab ab njéndi ab forteresse ab tata mu ubbi ab tata kaana maa xasala min daalika laha ba'da taxmiisi la mu fa jële mooy sariya boobale hein moom la ñeel lam fa jële ci lii li yépp te lam jàpp ci jàmb lañ fa am ganima butin de guerre euh, tate ba ñu ubbi forteresse ba ñu ubbi ginnaaw bi ñu defee taxmis bi génn ci wàllu wa nga xam ne boobu buur yàllaa ko moom yonent ma lay saa saam ak ñooñu boo xasee génne loolu jeex na mooy la ca des ñoom ñoo ko moom ndax fa inna nabiyya ñu ne ko waa al imaam ibnul qayyim man nga ñoo leeral lii foo ko jële mu ne fa inna nabiyya ndax yonent bi sallallahu alayhi wa qasama maa saalaha alayhi ukaydir min fatxi duuma duumatil jandal bayna sariya alladina dafa qasama dafa séddale maa saalaha alayhi ukaydir li nga xam ne moom la am accord négocié ukaydiru min fatxi duuma ci ubbi gu ubbi duuma mooy négocier moom mu nekk ci loo xam ne du ci xeex ah loolu lam ca am mooy alal xam nga ukay dir dafa joxe woon alal ah jizya loolu mu ne loolu da koo jox ñan da ko séddale xasama da koo séddale bayna sariya alladina ba'athahu ma Xaalid entre mooy da koo séddale ñi nga xam ne sariya bi àndoon ak Seydina Xaalid Seydina Xaalid jiite woon ko mu ne wa nekkoon nañ arba'a mi'a farasa mu ne ñoom nekkoon nañu quatre cent vingt faris farisan manaan farasan ay cavalier wa kaana te nekkoon nañu ghana'imuhum seen lañu mànge foofu lañ fa ame ca butin de guerre alfay ba'ir wa thamaniya wa kaanat ghana'imuhum alfay ba'ir ra's fa asaaba kullu rajulin minhum khamsu fara'id mu ne te ñoom bon day wax affaire bi rek mu ne wa kaanat ghana'imuhum lañ fa amoon nag ci butin de guerre alfay ba'ir deux mille ci ay géléem wa thamana mi'ati faras ak huit cent ra's bo mooy ay tet tetu xar yooyu fa asaaba kullu rajulin minhum ku nekk am ci ñoom xamsu fara'id cinq géléem géléem yi comme géléem yi joxe ci zakat yi wa hada mu ne lii bi xilaafi ma ida axrajati sariya tu min al jayshi fi xaalil gazwi mu ne lii nag wuute nag bu dee ne dañoo newoon ci xare xare bi tàng lool am benn partie ci xare bi ci ci arme bi dem songi noon yi beneen côté ah fa asaabat daalika bi quwwatil jayshi mooy bu doon ne dañoo Tabuk Qaysar dafa ñoon par exemple ñu commencé di xeex bi ñuy xeex ñu ne nañ attaqué waale seen alliés yi nekk fii dem ci waa Ukaydir jóge ci armée bi ah dem am fa lépp mu ne bu boobaa nag bu boobaa mooy lañu fa amee ci arme bi yépp lay dellu wuute na ak lii yi dañoo dem tamu ba toog gisuñu kenn yonent may saasaan utub sariya jiital Seydina Xaalid ne ko demal ci Ukaydir nga dal foofu di ko fekk muy sàmm ak gëléem mu bokk tamit ci alaamatu nubuwa yonent ma lay salaam waaw moo moojisaatam yi ne demal di nga fekk Ukaydir muy sàmm géléem mu non muy rëbb géléem non manaan géléem aw nag mu dem fekk nag wi di kii doon dóor kii ci buntu pale bi soxnaam si naan ko waaw yow Ukaydir gis ngeen mas ngaa gis lii ma ma princesse mon prince mu ne ko déet lii waa mu naax diñ ko bàyyi noonu mu ne mukk waajal topp nag wi bañ dal ci kaw waaw waaw yonent ma la saa saa wax na ko laata muy dana ko loolu nga koy fekk muy def mu ne nag gis nga bu doon kon xare daa amoon ñu dem song ñoom Ukaydir ñii benn parti ci arme bi ñu am fa yooyu yëpp fa in ma fa innama asaabu yakunu ghanimatan li jam lil jami' lañu fa am day nekk butin pour ñépp bandal xumusi ginnaaw ba ñu ko tax miisee jël paaru yonent mi alayhi salaatu salaam ak yooyu wan li ak li nga xam ne mooy moom lañ koy bàyyee moom la yonent mi alayhi salaatu salaam moom la ay lu ñu exclusivement réservé moom la te nee leen loolu lépp ci yéen lay dellu mu ne wa hada kaana hadyuhu sallallahu alayhi lii nag moo nekkoon doxaliinu yonent bi alayhi salaatu wassalaam voilà léegi côté bii nii euh, Ukaydir Ukaydir ci lañ ne woon yéreem bi yéreem ba am solo waxoon nun duñ ci ñëwaat mooy yére boo xam ne dafa ay ay kiiwu oor di merax sëy naa Xaalid jël ko yónnee ko yonent ma lay sarsam mais loolu nuñ koy def ginnaaw bi ñu xamee ne yonent ma lay sarsam dafa tere kuy naan ci ndabu oor ak yooyu day tere sax ku sol xariir góor ci góor mais yére ko nan la ko def hein parce que leer nañu du solu ko parce que daa daa daa tere ko sol yooyu kon yére bi moom nu mu fa demee nu mu ko def loolu nag ak ak bu ñu amee yére yu mel noonu lañ koy def ah yére est-ce que góor am na droit di sol yéere yoo xam ne dañ cee am def dañ cee dañ koo cuube or ah wala xaalis nga xam ne fu mu jaar muy briller ñu naan oh saa waay yére bi yéeme na de. façon yére yooyu est-ce que loolu nag imaam Ibnul Qayyim traité wul lool loolu ñun ñoo ko waxoon noo ah kon nag il faut ñu essayer ah masala boobu kon bii di ñëw insha allah ndax suñu waxtu daal dinay jot après bu buñ gisee lool dinañ fàttaliku est-ce que amul yeneen yu ñu waxoon ah ah après euh, bu ñu paree ci lool nag ñu door a gis continuer li imaam Ibnul Qayyim wax.